wa tawaasaw bi sabr yaa ayyuha alladina amanu qaddamat li gad wattaqu llaha inna allaha xabirun bima taamaluun wala takunu kalladina nasu llaha fa ansahum anfusahum ulaika hum alfasiqun laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna asxaabu ljannati hum alfaaizun mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bu leen nuyoo nuyoo bu teey bu jullit ak moroomam bu taalibe ak moroomam di leen sant ci daje bi ak yéene ji ngeen am daje fi waxtaane lislaam ngir jëmm yàlla azza wa jalla ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu di ñaan suñu borom defal nu sunu jotaay bii mu di yu mucc di jotaayu yiw di jotaayu jàmm di jotaayu texe adduna ak alaxira ñaan suñu borom def képp ku jóg ba ñëw fi tànk yi nga jóge ba agsi fi ak yi ngay delloo suñu borom def ko ay daraja ca àjjana yawmal qiyaam mu di jotaay yu am solo yoo xam ne jullit bi war nañ koy faral a daje ni ko taalibe yi ñu tam ndax njëriñ li ci mën a jóge ak fii nu toll ci jamono bi ni njëriñ jafee ndax muy yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam muy Cheikh Ahmadou Bamba ku ci nekk ñee nga jullit ñi ba tàyyi ci jamono ji mu jëm muy jamono joo xam ne fii nu toll ak si na nañ ci ba noppi bu liggéey ci biir waxtaan wi daan gis ne màndarga yi ñu joxe woon ci mujj jamono egg nañ ci yàqu gi matale àdduna sëpp matale adduna sëpp Sénégal demee ci biir adduna ci yàqu bi ne ab dun boo xam ne dafa nekk ci digg géej géej gépp di ay yàqu yàqu dun bi képp di fa suuf Sénégal demee noonu te li ko waral xam ngeen ko daan waxtaan ba àgg te ngir ngëneelal yàlla ak baax bu mu baax sedd ci Sénégal tax ñu am loolu mu seetloo nag ne doomu aadama dundam dafa gàtt te lu muy jëriñoo ëllëg fii la koy liggéeyee te gàtt gi dundam gàtt lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt lim ci jublu ci aajoy boppam yoo xam ne addunaa ko laaj gën a bari gannaaw loolu yi koy xëccoo yi xëccoo xolam di xëccoo ay bëtam di xëccoo itteem fees del kaw suuf mu war a bëri yooyu yëpp ba def aw sasam liggéey loo xam ne ëllëg balaa yow may xiyaam ci biir bàmmeel bi mu nekk nga xam ne ci lañ koy fayee lam liggéeyoon lépp ba balay saa taxaw jëfam bañ a jeex ba ba saa di taxaw bu seet yàggaayu traayu bàmmeel muy lu tiis loo xam ne dara du fekk doomu aadama lu la mu dawaloon rek doomu aadama di koo xam ne yi muy bëreel ci suuf kaw suuf bari bari koo xam ne li mu koy yóbbu mooy li ñu tuddee mawtul qalbi mooy deewu xol xam ni mooy waral ak texee di gu sax xol dafay dee te bu dee ni alquran tudde nag kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun dama dama jëf ji mu jëf wax ji mu wax xalaat bu mu xalaat lu mu xool am na lool tâche bu muy def ci xolam bu bari lu tudd yàlla bariwul liggéey bu baax bariwul jëf ju koy nàmm di ko raxas day mujj ñuy kukk ñuulaay boobu bu ca saxee te dara dindiwu ko day mujj ci xol bu dee bu xol dee nag borom dootu déggu waar dootu dellu ci boromam lu baax dootu ko saf day topp bànnee rekk rek du gannaaw mukk ba keroog dee di ñëw jamono bi xër not leen xër ci bëgg àdduna ak yi mu làmboo not xol yi xëccoo am am nuur ci po nuur ci jëllale fàtte yàlla fàtte ëllëg fàtte génn roowu fàtte traayu bàmmeel fàtte jéggi siraat fàtte bis pénc ba doomu aadama yépp di daje di taxaw ci kanam yàlla ku nekk mu di la fay sa jëf yàqu gi di gën a bari di gën a mat rek doomu aadama di gën a nuur rek muy li seytaane waxoon bis ba ko suñu boroom alagee génne ko diwaanu malaayika yi def ko moom iblis muy kilifa ak seytaane yépp la aqudann lahum siraataka almustaqima summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajid aksarahum shakirina seytaane wax suñu borom ci bis boobu ne ko sa yoonu jub wi nga xam ne ku ci jaar mucc te ku ci jaarul doo mucc danaa ci galandu danaa ko ñàkk ba kenn bi ci jaar mbindeef yi danaa leen jóge ci kanam jóge leen ci seen gannaaw jóge leen ci seen ndeyjoor ak seen càmmoñ jóge leen kaw jóge leen suuf danaa ànd ak seen deret di daw di leen xiir ci lu leen du lor te du ñu la fàttalikoo ci mukk duñu sant sa xéewal bi mukk duñu fàttaliko ëllëg mukk suñu borom ne ko ah inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun waaye nag sama jaam ñi ma tànn dëgg ñii samay jaam doo mën ci ñoom dara seytaane nag mer ngem bu bis booba ba léegi du nelaw du wàcc du yendal du noppalu fas yéene yoon wu mu jaar ñëpp jaar ci fa mu jëm ñëpp ànd ci ak moom ba du wéet loolu rek di liggéeyam te du tàyyi mukk bu loolu amee jamono yàqoo ñi yu ñuy tuddee al murid al murid mooy kan daan ko waxtaani ci biir waxtaan wi kon moom dafa war fu mu toll di delloo ci xelam tey bañ a wuuteeg tey tey fexe ba wuuteeg waa jamono ji bañ a roy ci ñoom bañ a jaar seeni tànk buñ ko xucc mukk jëme ko ci lu mu xamul ndax la mu koy indil ëllëg ndax ki ñu tuddee al muridu dara war koo itteel lu dul ngërëmal boromam Cheikh Ahmadou Bamba nee na isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmani xaytu qasada nee na ki nga xam ne moo jëm ci yàlla al murid mooy ki jox boppam yàlla ki jaay bakkanam ak alalam ak nooflaayam yépp mu jaay ko yàlla jënde ko tedd ngay ëllëg ak texeg ëllëg ak nooflaayu ëllëg ak jàmmi ëllëg mu jaay ba moomatul boppam moomatul daraam léppam mu jox ko yàlla amatul dara kooka moom la tuddee al mooy donop saxaaba yi bu demee ba ci biir waxtaan yi daan waxtaanee yonant bi ak saxaaba yi ni ñu demee ak sëriñ ak taalibe yi bu murid bi seetee ñu dund bu gàtte ñu soxla yi bare yii xëccoo xolam di ko xéer ci lu koy lor ni mu baree te mu leer ko ne mbindeef moom ci biir suuf rek la dem ci suuf rek te képp ku dee rëccu ak loo farlu farlu farlu loo am amul njàmbaar boo duggee ci biir bàmmeel da nga ne su doon léegi de am na fu ma jaaroon du ma fa jaaraat te am na lu ma sàggane woon duma ma ca sàggan am na fu ma sonne woon du ma sonn du ma noppal ndax doomu aadama ji nag da nga ñet ci sam kan sa bàmmeel boobu xam ne dara du la ci fekk waxtaane ci biir mbirum sëriñ ak taalibe loolu yonent bi sallallahu taala wa sallam daawul dañ di ko fàttali jaam ñi di wëlbati seenu gis ak seen xalaat ak seen xol di jëmee ci loolu la Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu yeete na ba di fàttali jaam ñi di leen fàttali fu ñu toll yooyu nekk ci seen kanam ndax fi ñu tuddee al murid mooy donop sëriñ bi mooy donop yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon bi suñu borom ne inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna waadan alayhi haqqan fi tawrati wal injil wal quran wa man awfa bi ahdi min allah fastabshiru bi baikum allazi baayatum bihi wa dalika huwa alfawzu alazim yàlla jënd na ci way gëm ñi seeni bakkan la jënd ak seeni alal maanaam seen deret ak seen alal mu jaayee leen ko àjjana ñuy xeex ci yoonu yàlla xeex bi di ñaar jihaad badani ak jihaadu nafsi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddee jihaad bi nga xam ne danga ngaa fab am amee sa gànnaay di xeex ca noonee ngir bëgg a yëkkati baatub yàlla di wut ngërëm ngërëmam mu tuddee ko jihaar ju ndaw jihaar ji mu tuddee jihaar ju mag mooy jihaar ji ngay xeex ak sa bakkan ji ngay xeex ak seytaane ji ngay xeex ak bëgg adduna ji ngay xeex ak sa bànneex moom la yonent bi sallallahu alayhi jihaar ju mag ji mooy jihaar ji gën a jafe mooy jiite xel doomu aadama kon saxaaba yi sëñ Tuba daf euh, euh, ki taalibe yi sëñ Tuba daf leen ma sax a xamal ne leen ci saxaaba yi ngeen war a roy ndax ñooy seeni baay ci diine loolu muy jamono ji nga xamee ne ba mu demee moom sëñ Tuba ba xam ne adduna ci boppam wan na gannaaw adduna ba adduna wan ko gannaaw adduna wan ko gannaaw ba mu yàgg mu dellu seeti di ko xiir mu dem ko wan gannaaw mu dellu wanati ko gannaaw ba dellu seeti mooy jamono ji nga xamee ne suñu borom jaxase na koog doom yi soxna yi ba jubootul ak ñoom mu jaxase koog ceddo yi ba jubootul ak moom masa bañ seytaane fu mu toll masa bañ bànneex fu mu toll masa bañ nooflaay fu mu toll masa bañ nelaw yu bare ak reggaay fu mu toll keroog bis ba nga xamee ne atte bi qaadi ji atteeloon ma jaxate maanaam buur boobu ñuy wax Lat Joor te moo doon ba xeexee Samba Sadio te ñu jàpp ca ay jaam te ki bokkoon ci kàngami Lat Joor yi te jébbalu ci Sëñ Tuubaa mu ne ko jaam yooyu na nga leen bàyyi ñu dem dal di firi àtte ba ba loolu xewee nag caddo yi ci des dal di gis ne kat Sëñ Tuubaa moom dafa xaraamal jaam yooyu jàppoon ci Samba Sadio xese bi dégg ngeen ko ba tàyyi waaye bi nga xamee ne loolu am na te ñoom caddo yi ñu aajowoo gis Sëñ Tuubaa di ko laaj ndax li nga def ak li nga wax weddi li nga xam ne sëriñ see ko àtte ba ceddo yi nga xam ne tuub nañu ak ñuy tuubul ñëpp ànd ci loolu nga dindi ko yow dañoo bëgg a xam ana foo ko sukkandiku xam ngeen daje ba bi nga xamee ne jéem Lat Joor ak ma jaxate kale jéem nañu jéem ci sëñ Touba nanguwu ko yonent ti mu daan yónnee ak leetar yi yépp mësu ci nangoo walbatiku dox jëm ci moom leetar ba ca mujj daf ko xamal ne rus naa malaayka suñu borom yi di ma gis may jéggi ay jéego jëm ci buuru adduna waaye bis ba nga xamee ne Lat Joor ànd naag ma jaxate kala ñuy tukki ba jaar ci dëkk bi sëñ Touba nekk mu fàttaliku moom sëñ Touba ne lat ma jaxate kala lu bon bon mas na ko te téere nee ñu man allamaka xarfan foofu mawlaaka te itam xaritu Mamour Anta la mu sàmm wala woo tax mu jóg dem di nuyu ba mu agsee te fekk ñu lal lal yi ak tapis yi nanguwu cee dëgg nangu cee toog mu toog fa suuf bi nga xamee ne ma jaxata gala nee na Lat Joor sunu waa ji dee ngi nii ba mu firee sunu atte ba ba noppi jéem nañu jéem a daje moom mënuñoo fexe ba toog ak moom tey jii nag yàlla dogal na lii. fekk sëñ Tuubaa bi mu toogee ba yàgg fàttaliku na ne ñu defe ne kat Lat Joor mee ko tax a jóg te moom waxoon na ne rus na malaayika yi jàlloog moom muy dox jëm ci buuru àdduna mu dal di wax ci làmmiñam ne leen. yow kat ma jaxati tala yaa ma tax a jóg ndax doon la ziyaare ndax wëngër yi nga am ak sama waajur ak xaraf yi nga ma jàngal buur ba nit ki Lat dal di xam ne dafa bëgg a wan nit ñi ne leen Lat Joor taxu koo jóg lam waxoon ne buuru àdduna du dox jëm ci moom ba tey ca loola la nekk Lat Joor dal nag léegi ma jaxate kalaa nanu teg ci li suñu kóor sa dal ne waaw kon waaw yow day jaam li nga xam ne da nga ne woon fayul bor takkul sëy deful asaka te ajiwul màkka lan waral nga wax ko mu ne dañ leen a tooñ ñu di ay jullit kenn warul a jihaar ak ñoom ñu jàpp leen ñu ne ko at ah, déet euh, ahmadu seex moomu kat xam leen nañu ne dafa woote woon ak yonent ne yonent la kon nag deretam dagan na mën nañoo xeex ak moom jihaar ak moom rey ko te alalam ku ko lël sañ ko yóbbu mu ne leen ana du leen ko wax ma jaxate la ne ko moom kat waa kajoor a wax loolu mu ne ko waa kajoor kat yu ñu seede ci moom bu ñu delloo ci téere yi ndax ñoom la ñuy xareel kuy xareel nit mënatoo koo seede mu ne kon nag waa Samba Sadio ko wax mu ne ko waa Samba Sadio it xamuñu ci dara ndax ñoom yëguñu lu xew dañoo gis rek gawar yi jóge leen penku ñuy jóge leen foofu ah dal daje di xeex amatul lu mu ca teg mu ne pat xam ngeen nag bi loolu amee ne ma jaxatakale nee na ko yow sunu doom ji doon nan la jàngal di la wan yoon léegi yaanu raw yaanu gën a xam yàlla jiitu nga du fa noo ngi topp ci sa gannaaw dal na pat xam ne wax ja dog na foofu sëñ bi dal di jóg dem keroog bis boobu la daal di xam ne nag muy Lat Joor muy ma jaxatikala ku mu ci doon jàpp nga sa njàmbur ci moom te fekk na booba yeneen doomi soxna yi xam ngeen xew xew ba xewoon ci Mbàkke Bawal ba mu jógee euh, Mbàkke Kajoor ba tax mu gàddi ko foofu dem Daaru Salaam fekk na it booba tubaab yi amatuñu ak moom jote waaye ba tey ñu ngi am ci moom tuuti wóoloo di ko mu dal ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na boobu murid yi gis nañu lu fees seen xol ci aw meloom ak jëfam ak waxam ak kàttanam ak ngëmam yàlla ak dëddam adduna ak yeete bi mu leen di ak li muy def ci seen xol te xamuñu nan la ko ci defee te dara mënu koo dindi te comme ko xas ba def ci sa xol gisatoo dara lu dul yàlla ak yonent bi ak sëñ bi amatoo ci àdduna ngees faaleetoo sa mbokk faaleetoo dara lu dul gis lenn rek xool ko teg ci sabat mu du loolu la mu di leen génnee di leen dóor ñoom ñi daanu jël lii di taal ay sëb di dugg ca biir di yéeg ci kaw garab ba àgg sa njol xel la jiital seen bopp daanu fa xasu jóg waaye bu ñu leen jàppee di leen mettital nangu seen i kër nangu seen i alal def leen li gën a tiis bu ñu dikkee di ko ko diis leen war ngeen rus loolu saaba yi ñooy seen i bàyyi def nañ leen lu ëpp loolu nit doomu aadama gëm na yàlla ñu fab si teg ko ci ko boppam di ko siyee ba xar ñaari gaal lii gaal daanu fii lii gaal daanu fii te taxul kenn ci ñoom bàyyi diine da nga nekkoon wala nga wàññi ca dara te ñoo kat yéene leen donn kon nag du ma dégg fi kenn koo xam ne kii am na lu muy tawat wala lu muy jàmbat lu mbir tiis tiis tiis tiis na ngeen ko def bànneex loolu le moo doon kon melaw saxaaba yi ci yonent bi sallallahu moo doon melo yi gaa ñi nga xam ne tegoon nañ ko bët te gis ko te xam na mu demee ci wóolu yàlla ak bàyyi àddina ak bàyyi lépp jublu ci boroomam ba mu dugg seen xol dugg koo xam ne moom na ko ba dara desitu ca waccalu waccalu ca dara adduna waccalu ca dara ndey waccalu ca dara bàyyi waccalu ca dara len lu dul yàlla ak yonent bi bañ gisee loolu ñu amee melo woowu sax googu ñu saxoon ci melo woowu moo tax ñu doon noon jamono yooyu saxaaba nga xam ne ñoo toppoon ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kon gannaaw ñoom ñooy di seeni bàyyi ci diine sëñ bi nag ni nga leen roy alquran dafa wax ne muhammadun rasulullah wallazina maahu ashiddaau ala alkuffari rahamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxoon fadlan min allahi wa ridwanan siimaahum fi wujuhim min asari sujudi dalika masalahum fi tawrat wa masalahum fi linjili suñu borom dafa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak gaa ñi àndoon ak moom jaar ci aw yoonam te di ko roy te duñu ko bàyyi mukk mu wane ne seen i mandarga lu fës la ci ñoom kàttan bi nga xam ne mooy kattanu ngëm ci seen xol dafa feeñ ci seeni i xarkanam ngir bari sujjóot gi ñuy sujjóot di jaamu yàlla yërëmante gi ñu yërëmante yërëmante ci seen bopp ak wan gi ñu gën a wan gannaaw adduna ak bëgg bi ñu bëgg yàlla mu wane ne màndarga yooyu suñu borom saxal na ko ci tawreet saxal ko ci linjiil saxal ko ci alquran gaa ñoo ñu amee woon melo woowu lan leen ne ñooñu ñoo di seen i bàyyi ci diine tànk dëggoon ci ngeen war a dëggaat ci ngeen war a jaar ndax suñu borom azza wa jalla bu mu sàccee doomu aadama teg ko ci kaw suuf daf ko boole ñeenti noon yoo xam ne fu ñu toll guddeeg bëccëg ñu ngi xeex ak moom mu di bakkan daf koy xiir ci lu mu bëgg te du ko xiir ci lu koy jëriñ mukk mu di seytaane mi nga xam ne fa njàmb waxtu woo xamee ne bii def lu baax jot na mu di la ko woyofalal di dugal tayal ci say cër di la jox ay lay yoo xam ne moom nga war a lay ba bañ a def loolu le boo ko bëttee ba jub tàbbi sa jëf ja mu dugal gaawantu ci sa xol boo bañee gaawantu ba sellal jëf ja mu wan la sa bopp ne la yow mi mën jëf ji nag yaa gëm nit ñi nga daal di fonk sa bopp daal di defe ne ndere nga dootoo dootoo doon dara mu di bànneex mu di adduna ñooñu di ñeent yi nga xam ne ñoo dëkk doomu aadama ci yaa yoonam mi mu jaaroon jëm ci yàlla ñu dogale ko te feeg notu leen ñoom ñëpp ba jaar ci seenam ngànj gi du àgg ci boroomam du mucc tax sëñ Tuuba xam la ne jaam bi suñ toll war nay xalaat ëllëgam war nay xalaat ak mujjam ndax nit dana farlu ci ragal yàlla farlu ci liggéey farlu ci jéem a xam li ko yàlla teg di ca def lu mën te du tax mu xam ëllëg lan moo dig mu jëm ndax gis nañu borom yi cër yu rëy borom yi may yu rëy borom xam-xam yu bari ñu dem ba kawe ba nit ñëpp defe ne ñii ñoo féete kaw ñëpp seeni mucc di laa qadarallah wala sama wal iyaasu billahi di yàq loolu mooy li ku ñuy wax balaam ibnu baura mooy li daloon ku ñuy wax biir siis ndax sëñ Tuubaa nee na فعلته دقيقة ليست ترى كيفية لها الذي تدبر يولج في الليل نهاره كما يولج في النهار ليلا أصلا nee na jëfi suñu borom lu xarañ xarañ lu sew la loo xam ne lii kenn mënu koo xam day dugal guddi ci biir bëccëg di dugal bëccëg ci biir guddi maanaam ak njëggalam daf koy dugal ci biir bàkkaar di sa bàkkaar di dugal ci biir njëggalam moom moom jaam bi ba mu koy sàkk kenn fekk ko ci kenn fekkiwu ko kenn dimbaliwu ko te la ko ca soob lay def te moo moom ëllëg moo moom tey moo xam li jaam bi nekk ji ëllëg kon nag ki war na ragal boromam war na ragal boromam tey seet lépp yoon woo xam ne yoonu mucc la bu jaar daanu ko waxtaane ci kanam tuuti insha doomu aadama bi kon sëñ bi nee na war nay dugal ci boppam tolluwaay bu tiis boo xam ne ci kanamam la nekk mu di génn ko roof foofu roof di génn ci doomu aadama tiis na tiis boo xam ne te ay secret nga fi yoo xam ne kenn xamu ku dul suñu borom ndax bët boo xamee ne ñaari baaraami day tànk commencé na sedd ba yaram bi di sedd mu diis gën teqalikoo gisu boo xam ne dana taal safara woo xam ne dana wex wextan woo xam ne mu ne si ko misaal ñaari cosaana fa ji nga xam ne ban la ci suuf la dëkk waxtu wu dee xewee day dellu ñibbi suuf si mu dëkkoon roog nga xam ne minal mala illallah ca alamul malakut la bokk day daal di gendik ku it jéem a dellu fa mu newoon fa mu jóge muy asamaan ak mala illallah ca la jubbi ca loolu moo tax doomu aadama bi di bokki bët yi di xool asamaan booba ruu gi moo war a ñibbi fa mu dëkkoon jëmm ji itam war a jëm ci suuf moo tax muy diis gann moom la ñuy gas suul ñoom ñaar seenu teqali ko lu mat di xalaat la waxtu woo xam ne ruu gi tàmbali na di génn dafa muy génne doomu adama bi dana fi jaar ci jaar jaar yoo xam ne dana mat fukki junniy jaar waaye yoo xam ne bana bu ci nekk dana yàggee ci moom ne junni ak doonte gaawee na ci nit ñi ne gendi fu bët itam foofu la mat ne xalaat daan bu ne ba ci kanam daan wax lan la ab sëriñ bi def ak lu mu mën waaye war nañu leen a xamal ne loolu le bokk na ci yi nga xam ne ñu fi ñëw ñëpp te xet li jaam ñi indi leen leeralal nañu jaam ñi mbóot yooyu ak xew-xew yooyu ngir ñu xam magub suñu borom ak fañ sañam ak moomam gu mu moom jaan jaam ak li nga xam ne lu ko neex def lu ko soob mu def ci moom te dara du ko ca dikk ndax bu fekkee ne jaam bi xalaat loolu di xalaat taxawaayam ci kanamu yàlla tabaraka wa taala nga xam ne mooy almalikul jabbar ba xam ne laa mu àq ba li xukmihi lu mu xas ba àtte keneen dootu ko seet ala kulli shay'in qadirun lu mu nekk la man dara tawu ko te ragalul kenn ñeemul dara xeebul dara nguuram gi bépp pepp suuf bu nekk fa mu tegu xam na fa mu tegu la fa làq xam na ko xobi garab yeeg ni mu toll ak reen yi ak malaayika yi malaaka mu ci li nekk sa xol ak picc ak yeneen njanaar yi ak ndundat yi lépp bu ci nekk la ko tax a jóg ak fa mu jëm ak na muy lam ca namm lépp di lu teew te suñu borom sàkk ay jaan ñoo xam ne jox na leen ay cër yu mag ci loolu kon bu jaam bi xalaatee taxawaayam ci kanam kooku dana xam ne jaaxle googu mu jaaxle moo tax mu wuti sëriñ bu mat sëriñ ci kaw loolu la ñuy misaal lan mooy almuridu sadiq daanu ca àgg ndax sëriñ ci boppam dafa am ay charte am ay teggin yoo xam ne daf ko war a matal ngir mu mat sëriñ naka noonu taalibe bi itam am na ay charte am ay teggin yoo xam ne war na matal charte yi mat teggin yi bu ko defee sëriñ bi nangoo ci biir ak ci bitti ak njëbbalam yooyu nag yi ci nekk bari gin bari ngir nu mën ko waxtaane waxtaan wi dana war te li ci nekk rek moo di ne am nañu ngant loo xam ne daf ñu dab ci fan yii ñu di ak yére gi waxtu boo xam ne yàggal nañu wax wax ci kaw rek dal di am niir ak bopp buy metti moom ñaan yàlla na suñu borom saafara Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu itte woo woon na tërbiyee jaam ñi maanaam dindi lépp lu bon ci ñoom lépp lu waral ak texee di ci ñoom mu dindi ko dugal ci seen xol lépp luy tax a texe moo di sopp yàlla garant bi ak sopp sëriñ bi mu xam la itam ne képp ku aju ci moom sant na la nga xam lu say farata te jëfe ko mu wax moom ci xam ne warlu na dana bind ay taalif yoo xam ne farata yooyu yëpp a ngi ci ak sunna ak defin yi ba dara desul ba nga xam ne li mu bind ku ci yem nga jàng lépp dara du la manqué ci sa zahir dara la manqué ci sa baatin boo ko jëfee sëñ bi li ci fi nekk lépp ba li mu jógee jàngale ak xamle ak yare la fi nekke woon daf daan bind ci xalimaam di joxe ñuy jàng daf daan tomb ay tomb ngir di yee nit ñi di leen xamloo bon boni jamono ak yàq-yàq ak pexey seytaane di leen ko waxtandiko lool daf daan rëdd ay rëdd di ci yeete daf daan joxe ay misaal yu bari di waare dégg ngeen misaal yi mu daan joxe yu bare bare bari bari la daa ngi faral di dégg ñu wax ne bi nekkee gànnaar bokk na ci misaal yu bari benn ci murid bi murid yi baree bi dem ak ñu leen xam dawa ñu leen ñu def ñu mbiri lamb yi daan def boobu moo di watu ay pax ak giri ak ay faaraara yooyu la waaye biñ demee ba sori xam ngeen ni àll gànnaar mel ñu réer fekk nag sëñ bi mas naa taxan matt mu bare bare bare jekki ba benn bis jant so mu dajal ñu ko ci pénc ma ne nañ ko taal buñ ko taalee jénéer ba rëy rëy rëy ba fotol di ko seen bu njël daataan jot gaa ñooñee watu woon wati fee yi duróog mbër yi ak si gis ba si biñ nuyoo muy ñaari kéemtaan yoo xam ne kéemtaan la bu sëñ Tuubaa def te it yar jaam ñi ak yee leen rek moo ko ci moo ko ci dugal. bu leen laajee ne leen mu yéen na ngeen def ba ñëw ñu ne ñun de dañoo niru niru loo nag daañu sàggan ñooñu le mu ne na ngeen def nag ba xam bërëb bi ñu ne ko ñun de safar ñu taal woon moonu gindi mu dal ndaxam fépp ku fu ñu koy waxee benn lu mel ni wunk dox ca kaw tut ba ñu defe ne wunk la biñ ko dóoree ba mu daanu dee ñu xool ko na ah, ki kat si ndax la duurut mu ne ndaxam ni lépp loo bëggul ku la jaawale moom bul bu ko nuru nuru loo fi nga xam ne kon ci ñaar yooyu yépp loolu moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp ci nuru nuru lu ay nit yaa ñoom a bokk al mar'u ma'a a ahabba loolu lépp sëñ bi daf ko daan yeete ngir ne nit bañ a fooye boppam ndax mi doomu aadama lu yàlla diisal la def na ci biiram lu diis lu am solo waxtu bu ko jaaralee fu mu warul a jaar tooñ na yàlla tooñ bu rëy ndax liggéey bu rëy boobu mu liggéey bind jëmm ji mu roog jëmmi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def ca xel def ca xol boo xam ne ndabal xam yàlla la di ndabal leer nit ki walbati ko jëfandikoo ko ci loo xam ne lii seytaane la jëfandikoo ko ci loo xam ne li luy naqari yàlla la tooñ na tooñ bu mag a mag boo xam ne bu ëllëgee dana gis na mu toll ak fa mu tollu ci yàlla kon sëriñ bañ na kuy nuru nuru lu ku sàggan bu jógee ci loolu taalibe bi xam na war na xam ne xàq sëriñam lu diis la ci moom te mënu koo matal mukk mënu koo matal tax sëriñ bi ab taalibe du alal ci moom du alal ab liggéey la ab yen la coono la képp koo xam ne jàpp nga ko alal bu keroogee da nga xam ne te la ndax am na charte yoo xam ne képp kum dajewul ci yow boo nangoo addiya lekk ko bu keroogee te amuloo añ boo fayee ñaqu gor woowu nga lekkoon danga am tiis woo xam ne da nga rëccu rëccu boo xam ne rëccu du ko mën a weesu bu fekkee ne rafet njort la ci dugal wala danga nga wayafal mbiri yàlla wala da gàtt xel wala da toppandoo ndax bépp jaam boo xam ne dikk na ne la aslamtu nafsi amuloo añam ëllëg yewi woo ko mu seeti feneen nga gàllankoor ko ba yomal xiyam amuloo loo ko fayee bu keroogee dana jàpp xàqam ci yow dana jël xàqam ci yow de ndax Sëriñ Tuubaa wane na ci Masaalikul Jinaan sëriñ bu mat sëriñ nan lay mel sëriñ bu mat sëriñ taalibe bi jublu ko ak mu dëdd ko lay male du ko campagne du ko propagande suñ ko sañee campagne mooy mu leer ko ne moom rek moo mën a yiwéral mbiram te bu ko fi weesoor du gis feneen fu mu fu mu fu mu baaxe mukk loolu yërmandeem dana tax mu xëcc ko waaye lu dul loolu du ko woo ngir njëriñal boppam ndax nee na bari na sëriñ boo xam ne boo taggee beneen sëriñ fi moom mu naqari ko lu waay baax baax baax boo ko taggee fi moom donte moom xamoon na ku baax la mu naqari ko waxtu woo xamee ni bi wacc nga ko fa dem wuti feneen mu am naqar nee na nag kooku alal ko ne na ko ndax bu fekkonte ne muccub jaan bi rek ko itteel kon mucc gi na ko amee ci moom na ko amee feneen ñoom lay yemale képp walaa yu bari bir ci xaalihi abat loolu tax sëñ Tuuba xam ji mu xamoon lan mooy xeetli jaam ñi ak lan moo leen di musal ak ci war a ci yàlla lan moo koy ci yàlla ni mu daan tërbiyaa daf daan bu ne jàkk nit xam ci xolam lan moo di ràggam bu fekkee ne dafa rëy lan mooy dindi rëy gi bu fekkee ne dafa tàyyeel lu koy lanay dindi tàyyeel gi bu fekkee ne dafa bëgg àdduna ana lan koy dindi bu fekkee ni itam dafa bëgg daraja lu koy dindi ba ràggi xol yi jeex moo tax mu daan xiifloo ñii di leen marloo daan taral seeni jëf di yedd ak di ñaax képp koo xam ne gis na ci xol ci sa xol lu ko waral di leen xiir ci ñakk di leen liggéey loo liggéey bu metti loolu lépp ngir wulli leen ndax ku ñu tërbiye ak ku ñu tërbiyewul ci zahir boo ko dee xool mi mel ne der wu ñu sëbëj ba mu nooy népp ak der bi nga ne dañ koo fees ko mu wow noonu ñu wutee mu di leen ba max ci ak wéet ngir ñu bañ leen a wàll genn ràdd ngir bu ñu wéetee mën a xalaat seen digganteeg seen boroom seen digganteek sëriñ bi nga xam ne mooy bunt bi ñuy jaar jëm ci yàlla mooy bunt bi ñuy jaar jëm ci mucc ndax ñi nga xam ne noonu la ñu nit ci fi mu toll bu tolloo ci di jag te jag gi landeegul ci moom ba lëf mën na koo fàbbi lëf mën na koo wàll dañ leen daan ber noonu Seydina Omar waxe woon saaba yi ku ko ci tàggu bëgg a génn Madinatul Munawwara mu ne la déedéet jihaar yi nga daan ji ànd ak yonent bi am nga ci lu la doy léegi li gën ci yow mooy bu la adduna gis bul gis adduna ndax nit dem na ba jag defe ne sotti na mu won fa gannaaw la mu doon def dugg àdduna jaxasoog ñeneen ñu soppi ko ba wëlbati ko dindi lañ ca defoon yàq ko loolu la nag képp ko mën la fegul sa nit dese nga daf daan wax ne képp koo xam ne xamal na la àdduna sonal na la kon na mbir mi nekkul lu jàppandi nekkul lu woyof nekkul lu yomb lépp lu baax laaj na coono laaj na muñ laaj na sonn te képp koo xam ne bëgg nga li ngay wut nga am ko te nga mucc nga dëgër ci sëñ Tuubaa sax ci na nga seet daan digle ak lamu daan tere nga wattandi ko la mu daan tere def lam daan digle te saxal sax xol ci yàlla ak bi ak moom képp koo xam ne wayfal nga ko wooru nga sëñ bi nag yërmandeem dafa bari woon yërëmoon na jaam ñi yërmande joo xam ne moo raw yërmande ji ndey di yërëm doomam taalibe mënuñoo fexe ba jot xàqam ba fay ko mu mënuñu ko ak lu ñu mën a def matam gi matoon ci bëti képp ku ko gis tax na boo ko dee xool yaa ngi jaamu yàlla gis boo ko gis boo toogee balay jël ci yow di la xiir ci lu baax di la bañ loolu bon dana mat diir bu yàgg loolu moo tax sëriñ bu mat sëriñ ñu bëgg ku koy faral a ziar sa mat gi mu mat tax na sàmmonte gi mu sàmme woon toog sharia ak xaqiqa lépp loo xam ne yàlla màggal na ko jox na ko cër ba ca war téere yi dañu wax ne alkaamilu man laa yutfiu nuuru maarifatihi nuura wariihi wàllu yi dana am ak jege yàlla amuk xam yàlla ba yàlla xam ko ak muccam mu mën a musle itam waaye xamuk yàllaam def mu doyloo xaqiqa ba sàggane sharia wala mu sàggane ci dara sëñ ba moom kaamil la te kaamil mooy ki nga xam ne xam gi mu xam yàlla leer xam gi du ko gënd mukk ba mu sàggane dara ci àtte sharia ndax lépp lu yàlla màggal yonent bi màggal ko wala yàlla digle ko daf ko fonk fonk goo xam ne gii mbindeef mënu koo war warmaal na ki ko bindoon warmaal goo xam ne jéggi na dayo warmaal na yonent bi war ma joo xam ne jéggi na dayo sopp na leen itam sopp goo xam ne tax na léppam di texeel itteem itam nekkoon na itte joo xam ne bàyyiwul kenn ci jamono matale na lépp li ñu naan mujje woo ko mu réer sëñ Tuubaa du mujje mukk mu réer lépp ma mat lépp lu mu fekkoon ci sharia daf koy matal ba mu mat sëkk jox ko xàq ja ci war waaye lenn loo xam ne lii yonent bi indi na ko sëñ Tuubaa warmaal la yonent bi war ma bu rawanteeg bu jombanteeg lu yonent bi fonkoon wala yàlla fonk ko mu woyofal ko loolu moo taxoon ci zaahiram ak baatinam lépp ay jëfam di yu yéeme yoo xam ne yi lu yéem jaam ñi la dañu wax ne nag kon mbaam bu ngaaxee mbaam doo nga koy tontu xaj bu mbawee it xaj doo nga koy tontu kon nag képp ku woote ña xeetoog yow ñoo lay wuyu kon nag képp koo xam ne yaa ngi koy askanoo war nga fonk saaxir ak baatin war nga góorgóorlu ci sa saaxir rafetal ko rafetal say teggin matal sa diina daan dem ci teggin ak yi ci sëñ Tuuba bind ak lim ci wax bu ñu demee tuuti kon li war murid bi moo di sopp sëñ bi ba jeex takk ndax sëñ Tuuba nee na sopp gi ma leen sopp du caa génni moo leen di jëriñ waaye sopp gi ngeen ma sopp yéen moom leen di jëriñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran daf ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa huwa alam bil muhtadina yow du caa gini koo sopp rek daal koy mën a texeel waaye ki yàlla sopp te mooy ki la sopp yow mooy texe moo tax niru boobu nga xam ne xeetu ki toppe ak ki mu topp askanoo gi ñu askanantoo ba yàlla boole leen aw yoon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alrawaahu junudun mujannada ruu yi ay lël ay kuréel la yu suñu borom boole lépp loo ci xam ne lii suñu borom wanale na leen gëndale seen diggante dañuy doon benn bët boo xam ne ci féewal na leen dañuy féewal ndax wàllu yi bu ci nekk dafa am ñaari leer leer buy xëcc ku ñu yërëm ak leer buy bëmax ku ñu xañ kon sëñ Touba dafa am leer goo xam ne gii day xëcc képp ku yàlla yërëm moo tax te it ak leer goo xam ne gii day bëmax képp ku war a texee di moo tax mu ne shaqaa u man lam yahwani qad kutiba képp koo xam ne sopp loolu suñu borom bind na sa texee di ca alluwa ji xam ne lu mu ca bind du ko far suñu borom itam may ko mat goo xam ne fu ko jaamu aju ci moom woowe mu wuyu may koy sutura soo xam ne képp ku ci keneen koo xam ne matuloo la nga woote boo woowee kooku moom mu wuyu la ngir suturaal kooku murid bi kon daana sonn waxtu jamono bépp dundam bépp mu di ko liggéey te du tax mu matal mu mën a matal lenn ci xaqi ki nga xam ne mooy sëriñ bi nga xam ne mooy buntu texeem yomal xiyam ba nga xam ne bu fekkoon gént na gis ni xaqam demee ak sëriñ bi dana mel ne day julli mu topp ci moom sëriñ bi taxaw di julli moom mu toog ndax gàttañ la gi mu gàttañ la ci xaqam mu rawati nag jamono ji ñu toll tax sëriñ bu mat sëriñ benn gendu jamono du ko fàtte mukk taalibam lu taalibe yi bari bari bari bari jamono bu nekk dana fàttali ko ku nekk dana yër xolam gis la ko cay lot ak la ko cay jëriñ bi nag day nelaw ba yandoor fàtte ko fàtte yàlla fàtte yonent bi fàtte sëriñ bi te mooy wasilaam bi koy àggale ci yàlla kon li koy jëriñ mu ngi tàmbalee ci wattandiku lépp lu ñu ko tere te jëfe lépp luñ ko digal te bari ak tuubam fu mu toll di dellu ci yàlla bokk na ci yoon mi nga xam ne mooy tariqul iradati mooy yoon murit ni nga xam ne noonu la ko sëñ Tuba xamle arkaanu bayti jamil qawmi arbaatun biha yu assasu bunyaanul wilayaati nee na ponku néegub wilaya wilaya mooy lan wali képp koo xam ne ki nee nga diw mi wali la saxal nga ne xaritub yàlla saxal nga ne àjjana la jëm saxal nga ne mujj bu rafet lay deewaale néegu wilaaye nag ñeenti ponk yi ko yenu moom la Sëriñ Tuubaa wax ne ñeent la mu ne noppi noppi mooy bañ a baril say wax ci lu dul tur yàlla bañ a baril say wax ci lu dul salaatu ala nabi bañ a baril say wax ci lu dul tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala waxtaane gaa baax ni wala lépp loo xam ne daf lay fàttali ëllëg ndax dañu ne man samata najaa képp ku noppi da nga mucc waaye wax bu baree donte li ngay yàlla da ngay daal di fàtte adduna fàtte alaxira fàtte ëllëg fàtte traayu bàmmeel nekk ci wax ji di wax ñu di la ko bindal ba bu yomal xëyaane téere bi nga xam ne fii la ñu bind li nga defoon ak li nga waxoon lépp day diis gën te lépp da nga ko jàng te wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ci yeete gi muy yeete yàq-yàq wax nee na doomu aadama dana wax benn baat boo xam ne du ci jublu lu dul reeloo ñi mu toogal nee na dana xalambaay ci xuri safara yomal xiyaam juróom-ñaar fukki nawet ci baat boobu mu waxoon sidna abubakar radiallahu taala anhu fekk nañ ko mu téye ci lamiñam wi di ko xëcc ñu ne ko looy def nii mu ne lamiñ wi daf maa rotal ca rotuwaay ba moo tax daf maa tiitloo ba ma mere ko kon lamiñ bokk na ci li gën a lore ci doomu adama ndax ne ñu cër yëpp bu ñu xëyee di ko tawat ne ko boo muccee nu mucc ndax lépp loo wax ci sa lamiñ day jeexital ci sa xol te daf cay def di taas boo xam ne feeg tuubuloo ko ba yàlla jéggal la ko ba nga fàtte ko daf cay def <coughs> kon bu ñu sumtu wa juwoon ak xiif xiif itam dafay lu baax ci nit luñ ci jublu du xiif boo xam ne bii day dem ba lor nit ci waaye watandiku rek gaay ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maa mala ibnu aadama wi a an sharan min batnihi doomu aadama mënu la feesal ndab lu yées biiram ndax waxtu wu nit ki reggee ba mu ëpp nelawee ci soxlaam te day dal di tàyyeel day dal di fàtte yàlla day talal deret te deret joow ji dugg ci xol bi day fatt leeru xol day tax du mën a wat taatam leer yàlla yi wëndeelu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu boroom am na ci jamono yi ci ay gendiku yi seen jamono bi ay uppi yu muy uppi yoo xam ne uppi xéewal la uppi yërmande la uppi barke la uppi yërmande la uppi leer la na ngeen fexe ba taatan seen ndab ci jamono yooyu le te nag nee ni moo a aay ci bakkan ndax benn alim bi nee na suñ boroom ba mu bindee bakkan ba noppi daf ne ko waaw yow yaay kan fekk ci yépp laaj na leen yéenay kan ñu ne ko nun day jaam lanu yow yaay suñu boroom mu ba mu àggee ci bakkan ne ko yow yaay kan mu ne ah man maay man yow yaay yow suñu boroom tàbbal ko ci xuru safara naq ko ci mu am ca juróom-ñaar fukki at bi mu génnee suñu boroom ne ko yaay kan man maay kan mu ne ko man maay man yow yaay yow mu dellu ko ci ba am ci juróom-ñaari téeméer ci safara mu delloo si ko ne ko yaay kan ak man maay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man mu boole ko xiif ñaari weer ak fan dong bi mu ko delloo see ne ko yow yaay kan man maay kan mu ne ko yow yaay suñu borom bu sell bi nga xam ne yaanu moom man maay sa jaam bu ñàkk solo bi ba tax suñu borom kon dal di def ci ma yërmande ak xéewal ak ndimmalal jaam ci jëm ci yàlla moo tax Sëriñ Tuubaa ne sumtun wa juun baadahu saharun foog mooy jaamu yàlla guddi wa uzlatun ak beru tandiku jaxasoo bu bari jaxasoo bu bari da ngeen gis ci masaalikul jinaan ne am na ay charte nit ki bu fekkee ne dafa mel ne docteur buy faj jullit ñi aajo woo ko ak jaam ñi sañu la beru bu fekkee ne day aji jàngale joo xam ne day xamal nit ñi seen diine ak seen i waru gar sañu la beru na noonu imaam joo xam ne day jiit julli gi sañu la beru waaye ku dul ñooñu bés boo xamee ne waxtu nit ñi aaju woowuñu la beru mu ëpp yërmande ci yow moo lay gën a jegeel yàlla moo lay tax a mën a xalaat sa digg sa borom wala sa digg sa bàmmeel wala li nga wees ci ay bàkkaar di ko balu ak di ko rëccu ak di seet sa ëllëg fi nga jëm te àddugoo fa te xamuloo loo fay fekk mu tax nga di ko faggu lu musal wa moo tax ñu mu ne wa uslatun an suyuxin bil isaaraati di xam le ba tey yoonu mucc woo xam ne daf ko fiy tëral muy lu fiy def waxtu woo xamee ni sax nekkatu fi ba nit ñi dem nañu ba weesale seen bopp ci kawam ñàkk a xam la nga xam ne noonu la ñi ko njëkkoon a topp daan jëfe ba ña ca topp lañ daan jëfe ba ña ca topp bañ dem ba réere ko lim bindoon des fi di loo xam ne lii ba tey jaam bu ca jaar mucc mu ne tariqahum ashiratun jaat lawazimuha la budda minha li arbaabil iradat fa maqsaduhu ma yufdi ila safarin minha dalilun ka cheikhin fi futuhaati mu ni gaa ñu baax ñi nga xam ne dañoo jóg jëm ci seen borom dañoo sàkkal yoon woowule mu mel ni ak tukki kuy tukki am na yoo aajo woo yoo xam ne dara mënu caa ñàkk lool lépp mu sàkkal kii tukki jëm ci yàlla mu ci nekk mu nure la kuy tukki jóge ci dëkk jëm ci dëkk la ngay mu sàkkal la ko ci loo xam ne lii ak jaamu yàlla la wala ak fogaru wala ak faggu mu ni xam ne kuy tukki da ngay njëkk a amul nameel ma dem ci dëkk sàngam ngir am fa soxla naka doon ki nga xam ne jaam bi nga xam ne toog na ba seet ne moom nii ak muccam mu ngi ci dellu ci yàlla buddiku wacc li mu nekk caaxaan yi mu nekk ak sàggan gi jublu ci boromam ngir mu mucc ëllëg mu amit dogu fas yéenee def loolu la dal di jub jaar ci yoon wi maqsad boobu mooy jublu boobu mooy dëkk mooy mayus bi ila safarin waaye kuy dem te xamuloo fi ngay jëm mësuloo faa dem aajo woo nga ku lay tekkal ki lay tekkal mooy que cheikhin bil futuhaat yi mooy sëriñ bi nga xam ne xam na yoon ni ndax jaar na fi ba àgg ba si siwaat di wut ku mu yóbbu kookale boo ànd ak moom mu di la tegtal wala mu jàpp sa loxo wala mu boot la wala mu tungam la doo mooy yoon yi te da nga àgg wa zaadi kuy tukki da nga aaju woo yóbbal lan mooy yóbbalu kii tukki jëm ci yàlla wa huwa tuqaa moo di ragal yàlla ndax ragal yàlla boo ko defee sa xol bi seytaane dana ko dana ci ragal a dugg wala ak duggam dana ko jafe ndax xol ñaari bunt la am buntu boo xam ne mooy buntu yërmande mooy buntu malaakam yërmande mooy buntu waar mooy buntu leeru yàlla ak beneen buntu boo xam ne mooy buntu seytaane mooy buntu bànneex mooy buntu bëgg àdduna waxtu woo xamee ne seytaane du yur na xol bi fekk ci nag keneen ci dugg ci te mooy li jëm ci yàlla day dellu gannaaw dootu dugg si kon ni nga xamee ne nit ki kii tukki noonu lay xiife aajo woo yóbbal boo xam ne bu xiifee lekk ci ki nga xam ne itam dafa am dogu jëm ci yàlla waxtu woo xamee ne dem na ba yàqu-yàqu yi jamono wala nopp ci ono coono wala dara sonal ko ba mel ne ci xiif ragal yàlla googu moo koy dagg ndax bu fàttalikoo li nekk ci kanamam day dal di mel ne ku lekk ba suur maanaam ittéem day dal di wér dal di dëgërati mooy wa zaduhu wa tuqa minha silahu kuy tukki aajo wa nga gànnaay wa huwa am njàpp xam ngeen ne àjjana la dañ ne juróom-ñetti bunt la waaye juróom-ñetti bunt yi bunt bu ci nekk ay ajjana yu dul jeexane ci biir nit ki mën naa dem ci téeméeri ajjana ndax yonente bi sallallahu alayhi bi mu wëree ajjana nee na bilaal ana ci jan jëf nga ma jiitoo ajjana ndax bu ma duggee rek danaa dégg sa tànk mu ne man de yonentu yàlla bi xaw ma dara lu ma def lu dul ne waxtu wu ma mu sama jàpp tojee rek dinaa jàppaat te fu ma jàppee dinaa julli ñaari rakka mu ne ko waaw kañ loolu la loolu saxom njàpp baax na moo tax sëñ Touba santaane ko nee na gànnaay la boo xam ne gi day xeex seytaane ndax ki nga xam ne dafa ànd akum njàpp fu mu dajeeg leerug yàlla leerug yàlla gi dana dugg te it suñu borom dana ko musal ci lépp luy wëndeelu loo xam ne lii luy fabbee la loolu tax ulama yi ñu sopp boo jëmee ci wàlli yu nga jàpp boo jëmee ci borom xam-xam nga ànd ak njàpp boo jëmee ci buur nga ànd ak njàpp ndax bu fekkee ne yaa ngi ci buur adduna boo xam ne ku dëng la lépp luy ayam yàlla dana la ci musal bu fekkee lépp loo fa fekk ci yiw lépp loo fekk ci leeru yàlla lépp loo fekk ci am sa wàll moo tax koo am njàpp baax taqoo am njàpp kon moom gànnaay la ni sëñ bi ne min ha silaahu mu huwa alwudu allazi yanfi najasaati minha siraaju bi zikrillahi jalla ala minha almataya bi himmatin aliyaati bokk na ci li nga xam ne kuy tukki dana ko aajowoo ndax léeg-léeg mu guddi mu jaar ci lëndam moo di lamp bi bii leeral yoon wi ci kiy tukki jëm ci yàlla nag mooy turu yàlla sikkar sikkar turu yàlla maanaam sa gémmiñ gi turu yàlla sax ci bari na ay tuyaaba bari na ay njëriñ te it dana dana leeral xol ndax tudd yàlla boo seetee ni ko sëñ Tuubaa waxe ci Masaalikul Jinaan nee na charte la ci sa li nga sol nga laab yow ci sa bopp nga laab béréb bi nga toog laab nga jublu penku benn nga saranklaayu wala nga def nit kuy julli ni muy tooge nga tooge ko te nga fekk itam nga ànd ak xet gu neex ndax xet gu neex laa malaayika yi dañuy ñëw bi la déglu ak jinne yi nga xam ne gëm nañu yàlla ak yonent bi dañuy ñëw di déglu kii sikkar di fóon gémmiñam bu ko defee ñooñu ñëpp dañ koy ñaanal te ñaanal gi ñu koy ñaanal ñaan gi ñu koy ñaanal lu ci moy ndax ñaanu malaayika du moy jinne yi gëm itam may ñëw di déglu ki nga xam ne mooy tudd turu yàlla wi moom i ak ñaanam du dellu kon bu fekkee ne mu ngi jëfee noonu turu yàlla woowu suñu borom daf ko santaane ne alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi mu tagg gaa ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla bu ñu toogee bu ñu dijoo bu ñu bu ñu tëggee bu ñu taxawee fu ñu toll rek ñu ngi faral la tudd turu yàlla tudd bokk na ci li nga xam ne mooy lamp ku jëm ci yàlla sëñ Tuuba santaane na ko mu ni turu yàlla ni mu demee ci xol mu ngi demee ne ni nga gisee teen yooyu nga xam ne dañuy def bant ci pind bi wala ñu tabax koog si moom goj bi di ci jaar jaar xam ngeen na goj buum la te buum dafa nooy waaye li muy jaar ci kawam doj la waaye jaar gi mu ci faral jaar bari gi mu bari dana tax mu sàkk ci aw marque sàkk ci rëdd woo xam ne daf koy gas bu mu xóot naka noonu ndox goo xam ne dangay nga gis muy toq jóge ci kaw di dal fi muy dal te bañ a dakk mukk di dal di dal di dal day dal di foofa ak lu si moom ba dëgër dëgër noonu la tur yàlla di def ci xol fu mu toll gàkk bu mu ci fekk daf koy raxas ba mu set bu fekkee ne nit ki defe ne na ma ko war a jafe moo di mu sàkk jox ko lim boo xam ne du ëpp du yées ci tàmbaleem mu saxoo ko te du ko jëlal ci waxtu woo xam ne bi bu ñu ràññeel la ni nga xam ne noonu la ko sëñ bi ci waxee masalikul jinaan kon tur yàlla day raxas xol di ko laabal di ko aar itam ba seytaane bi sa dugg di ko leeral day barkeel ak dund itam képp koo xam ne bëgg nga sa dund barkeel na nga bari turu yàlla daan wax waxtaane xasaayid yi ñu mu demee ci turu yàlla kon minha siraaju bi zikrillahi jalla ala minha almaqaaya bi himmatin aliyaati kuy tukki da nga war dara da nga dugg wala nga war mu ne li ngay war mooy am itte ju ju rëy ju kawe joo xam ne ji moo lay yóbbu fa nga jëm itte jooju day dolli kattanuk ruux day dollu rawhaniya mu ne minha al-utaaz bi ajzin walxisaamu la daa ahli tariqati xasmun bilxaqiqati kuy tukki da nga war ab dox moo di yet yet yi mooy aaj aj wane sa lot jëm ci yàlla wan sa borom ne su aajo woo nga jëm ci moom mënuloo dara xamuloo dara ci moom ngir yëpp moo yor sa mbir yëpp leen si kar wax soo xam ne borom ngërëm ku si moom it ngërëm la sax ko xeej ba mu xam ne fii ku yàlla gërëm la dana wéy ci tu yàlla ba jaxasoog boromam ba dootu xàmmee boppam ak boromam loolu moo tax ci karkat bi ne ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruuxaani xalal na badna man ci ma sopp ba di ko àgg naa ci moom ba jaxasoo moom ba man maay moom moom mooy man ñun daal ñun ñun ñaar daal ñoo ngi mel ni ñaari ruu ñu dugg ci benn yaram muy moom ak boromam loolu moo tax beneen suuf yi di wax nett li ci waxi yoo xam ne abun wax daf ko waxoon jurlali ci leneen raqa zujaaju wa raqatil xamru wa tashabaha fa tashaakala al amru fa ka annama xamrun wala qadaxun wa ka annama qadaxun wala xamru mu ni kaas bi dafa set wecc naan giñ ci sot sotti dafa sell ba mu niroog ñoom ñaar boo dee xool forme bi da nga naan kaas rek a fi nekk ndox nekku fi boo dee xool ndox mi da nga naan ndox mi kese fi nekk gisuma kaas mu ne nit ki noonu la demee boroomam ba nga xam ne moom ci moppam dafa mel ni mooy jëmmi boroomam boroomam mel ni mooy moom ndax xolu nit suñu borom dafa xaw mel ne lawxul mahfuz lawxul mahfuz alluwa la joo xam ne ci la suñu boroom bind lépp luy am ba ba saa di taxaw ñi nga xamee ne seetu lépp lu jàkkaarloog moom noonu la image seetu bi di feeñe ni image bi taxaw di feeñ ca seetu ba noonu la lawxul mahfuz mel xolu nit nga xam ne liggéey na ba xolam sell day mel ne seetu xam ngeen ne ñaari seetu buñ jàkkaarloo fu war a ñu nekk ci melaw ñu nekk ci biir seet day dal di feeñ ca seetu ba xolu nit ci sell ci wuuteeg bànneexam ak bari turu yàlla ak liggéeyal yàlla ba xol bi set ba amatul benn gàkk nit bu nelawee wala mu wéet du yàlla lu bari jëm ay bëtam ba dara lu koy delloosi ci àdduna wala lu koy fàttali nekkatul ci xolam seetoom boobu nga xam ne mooy xolam day ubbi ko jàkkaarloog la mahfuz muy jàng secret yi ca nekk ñëpp di jànloog malaayika yi di jànloog ruuxi yonent yi di gis yawmal qiyaam di jànloog arasa kursiyu jànloog loo xam ne di ci malakot la bokk loolu bu fekkee ne jaam bi def ci àgg ci ak jaamu boroomam xolam fu mu toll day sikkar zikrul qalbi moo ëpp tiyaaba zikrul lisaani maanaam xol boo xam ne bii day tudd yàlla waxtu wu nit ci nelawee ak waxtu wu yewwoo sëñ Tuubaa misaal na ko bi mu naan naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi dabbiru ayan tuurisul xikama nee na samay nelaw jaamul jaamu yàlla la yàlla mi nga xam ne amul bokkaale nee na sama xol waxtu may nelaw it mu ngi settantal aaya alquran yi ak maanaa yi li ci yàlla wax jëmale ko ci gën ji nit ak lim ci wax jëmale ko ci jaam ñi ak lim ci wax ci ak waare bu jëm ci bis penc ba wala leneen jaam bi dana dem ci loolu ba bu fi jógee bu dee it day jaamu yàlla day julli ci biir bàmmeelam xam ngeen ne nee nañ képp ku dee te jëf bi nga daan jëf jëpp dog na ñu doom joo fi bàyyi woon muy nit ku baax di la ñaanal wala garab boo jëmbatoon nit ñuy toog ci kër gi wala ñuy lekk ci meññet mi wala jumaa joo tabaxoon wala koo jàngaloon mu xam lépp loo fi defoon ta yiw wa def fi jaam ñi di ko jëriñoo loolu moom tuyaawaam dana la fekk ci waaye lu dul loolu yow mënatoo jëf dara waaye jaam bi jëf ba àgg fii moom suñu borom dana ko may muy julli ci bàmmeelam ta xam ngeen ne génn julli boo xam ne jaam bi daf ko def ci bàmmeelam mu ëpp tuyaabay nit koo xam ne dafa dund junni at di jaamu yàlla mos la noppalu ba junni at ñu de mu dee suñu borom dekkalaat ko mu dellu di jaamooti yàlla ba amati junni at ñu dekkalaat ko mu dellooti jaamu yàlla ba amati junni at kon junni ci biir bànneel ku am dara darajaam suñu borom may na la xéewal gu réere goo xam ne amul xiyaas ma ne xol suñu borom mi nga xam ne noonu la bindee ci lawxul mahfuz yi bépp secret ak lépp luy ami ba ba saa di taxaw xolub doomu aadama ñu borom daf cee def secret yooyu yëpp ab téere yoo xam ne dañ ko caa bind waaye li tax nit ki du ko mën a jàng moo di nekk gi nekk ci adduna ñu di ay attache terrestre maanaam mbiri adduna yi moo koy sëkk mu mel ne béréb boo xam ne dañ faa bind ngelaw li di sëkk mbind ma ba dootu feeñ ñu di ci sotti lu lëndëm di ci sotti lu taq ba mu defub sën nga xam ne mbind mi kenn mënatu cee gis dara waaye turu yàlla ak liggéeyal yàlla ci anam yi ñu ko santaanee mooy fàkk suuf soosule ba àgg ci mbind ma raxas ko ba mu set loolu moo tax xolub jaam bu set ba àgg ci dayob set borom day xam secret yi yépp ndax laful mahfuz buñ ko missalee nga xam ne ci la lépp nekk ba ba saa di taxaw ni ko xam-xam yooyu nekkee ni ko xew-xew yooyu amagul ni mu ca nekkee mu mel ne tey jant bi jant bi waxtu wu weer wi leeru jant bi moo ko leeral leer googu bàyyi ko ci jant bi ba leeral weer wi xam ngeen leer ga ca weer wa ga ca jant baa ko ëpp weer wi leeram di jaar ci palanteer dugg ci néeg fekk ci armoire boo xam ne dafa ànd ak seetu leerug weer wi leeral seetu ba mu dal di tàppe marqué ci suuf xam ngeen ni suuf su leer bi ci suuf si bi ci seetu deefu gën a leer bi ci seetu bi da ca weer waaxu gën a leer da ca weer wa da ca jant baaxu gën a leer noonu itam la xam-xami jaami yàlla yi demee ñenn ñi ngi mel ne si ñuy seeti seen xam-xam mooy foofu ci suuf si nga xam ne leeru seetu bi moo ko leeral ñenn ñi ci seetu bi ñenn ñi ca weer wa ñu ca def ca jant ba ba tax na secret suñu borom yi ci kaw suuf borom xol bu leer bi ni mu koy xamee xam ne lépp lu am secret mën nga koo xam sax ci xobu garab bii nga xam ne ni ñu ko inspiré fee ca law mahfuz lañ ko inspiré ci lépp loo gis suñu borom ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi lépp loo gis ci adduna lu muy tuut tuut lu mu ñàkk ñàkk fayda mu ngi sàbbaal suñu borom. di sabbal màggam gi mu ngi yenu ay secret yoo xam ne borom basiraa ko mën a gis ndegam yaa ngi dëggal borom gisaane gi nga xam ne tomb yi mu def ni ñu ci xamee ay secret yi mu lay wax ne dana amee ëllëg di dëggal borom nga xam ne ay petaaw lay sànni di dëggal astrologue bi nga xam ne ci biddiw yi ak seeni position ak ni ñu seeteente lay jële loolu le nga xam ne moo gën a tuusa ki nga xam ne mu ngi seete ci suuf si nga xam ne si la leer gi jóge ci seetu bi ma waxoon te leer bi jóge ci seetu bi ma nga jóge woon ca weer ba jóge woon ca jant ba gën a suufee nga xam ne kooku sax nan la moo gën a moo ëpp xam-xam gisaanekat boobu wala borom fekkaaw boobu wala borom yooyu rek ndax kooku si lu mel noonu dong seytaane moo for ca fa leer gi gën a woyee fa la seytaane fore ñëw di ko ko misaal ci yooyu kon nag ka nga xam ne moo àgg ci dem ba yëre ca jant ba maanaam muy lawhul mahfuz waxuma la amul kitab wax al imaamul mubin jëlale naa ko xam-xamam a gën a wóor kon nit ki mën na jaamu boromam ba àgg foo xam ne ku ko xamul mënu la dugg boppam mukk kon sëñ Tuubaa ne min al okaasu bi ajzin wal xisaamu la daa ahli tariqati jazmun bil xaqiqati bokk na ci yi nga xam ne fii tukki dana ko aajowoo moo di dox bi muy sukkootoo moo di yet bi ci jëm ci yàlla moom la moo di aw yetam mooy lot gi muy wan boroomam lot gi mu lot nga xam ne du jëfe dara ci kàttanu boppam wala ci xam-xam lépp daf koy wéer ci yàlla wan yàlla ni man laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim xaw ma dara mënuma dara a dul loo ma mënal wala loo ma xamal jox jox yàlla mbiram mépp yàlla mooy taxaw taxawaayam yàllaa koy defal dañ leen xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaam du dañ di jaamu boroomam te suñu na sama jaam mënu la mënu maa jéem a jege jegeñ lu ci lu gën a li ma ko san du dañ nag di ma jegeñ jegeñ lu ba ma nekk lamiñam ma muy waxe di bëtam ya muy gisee di tànkam ya muy doxe di loxoom ya muy jëfe nit bu àggee foofu xam ngeen ne kon fekk na mu dañtal ci lépp luy kàttan wala luy mën-mën ba jox ko yàlla dong kon lott boobu muy seedeel yàlla mooy yetam li muy dokkam bi muy tukkootoo wal xisaamu kuy tukki da nga laxasaayu maanaam laxasaayam googu ceinture bi mooy gis mun dogu bu mu dogu gannaaw ba nga xamee ne settantal na ci kaw ci fi yàlla yépp ba àgg dañ tubaa teg ci waru fasun waye ixwaanu doom himamun maal wafaay bi sëfun sul axuwaati na am sette sum àndal sette lan mooy mbooloo mi muy àndal ndax kuy tukki war nga am mbooloo mu àndal loolu moo di wane ne mbooloo mi ñan la moo di ay mbokkam ñu mu bokkal yoon wi moo di ñoo